fa yaqulu al-imaam al-haafidu abu zakariyaa yahyaa ibnu sharaf an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fi lbaabi alxamisi ashar ba'da almi'atayn baabu fadli siwaaki wa xisaali alfitra walillahi alhamdu walminna al imaam an-Nawawi di ñëwaat ak ñun rahimahullah ci chapitre deux cent quinze ginnaaw biñ jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn chapitre deux cent quatorze nga xam ne ci la jeexaloon ci ngëneel yi nekk ci julli guddi waaye rawatina laylatul qadr ngëneelu laylatul qadr ak di leeral wa bayaani arja layaliha di leeral guddi gi nga xam ne moom lañ gën a yaakaar mu tombeek laylatul qadr xadis biñ jeexale woon moo doon xadis mille cent quatre-vingt-quinze mu ne woon wa anha radiyallahu anha annaha qaalat qultu ya rasula allah ara'ayta in alimtu ayu laylatin laylatu alqadre ma aqulu fiha walillahi alhamdu walminna tey nag ñu war a bees tombu bi ko xaaj en ñaar cinquante daa bari tomb kon cinquante et di ko tàmbale yawmu sabti Euh, le 7 Ramadan 1446 tombé le 8 mars 2024 euh, bi Faransa kon euh, chapitre bi al imam bi indi ba léegi ci kitaabul fadaa'il bul fàtte mooy téere bi gën a gudd buñ gisagul waaw mooy day wax nag léegi. loo xam ne dafa lëkkaloog julli yiñ jóge mu ne baabu buntu fadli siwaak buntu bii day wax ngëneelu soccu waaw waxi saalil fitra ak li nga xamante ne mooy ngëneel ak yi nga xamante ne ñoom ci seen bopp ñoom ñooy fitra yi lan mooy fitra insha allahu taala dinañu ci ñëw kon bala ñoo jàll baabu fadli siwaak buntu bii day wax ngëneelu as siwaak li nga xam ne mooy as siwaak waalan mooy siwaak al imaamu al xaafiz an-Nawawi rahimahullah bi nga xam ne ci lay shara moom buntu bi mu ko tuddee parce que imaam Muslim tuddew ko noonu kitaabu tahaara ah, la tudde léegi nag imaam ñoom imaam yi an-Nawawi ak Furaahi leen nit ñoom def baabu siwaak buntu as-siwaak soccu mu ne qaala ahlul lugha mu ne waa làkk bi de nee nañ mooy ñiy toppatoo étymologie le arabe waa langue arabe nee nañu rahmatullah alayhi as-siwaaku bi kasri siin wa huwa yutlaqu ala al-fi'li wa ala al-'uudi alladhi yutasawwaku bihi wa huwa mudhakkar mu ne nee nañ ne ak siwaaku mooy da ngay maas masque suuf siin bi si bul wax sa bul wax su mu ne nag dañ koy joyal di ko wax ci jëf ji nit ki buy socc lool dañ ko tudde siwaak waaye bant bi muy utiliser bi muy jël muy bantu socc bi dañ ko koy woowe mu ne wa huwa te moom nag siwaak masculin la mu ne waaye qaala al layth al imam mooy lu ñu kóoral la mu ne kanta al imam al-Layth ibn Sa'd rahimahullah dane arab yi dañ koy wa tu'nithuhu al arab arab yi tamit dañ koy def féminin mu ne waaye nag al imam al Azhari dane lii bokk na ci yi nga xam ne mooy ci njuumte yi nga xam ne moom la al imam Layth def rahmatullah alayhima waaye sauf que lool mu bañal euh, moom al imam al Azhari al imaam an-Nawawi mu ne waaye wa dhakara saahibul muhkam annahu yu'annasu wa yudhakkar waaw waaw kene a lam bañ li imaam lay sene wa qaala tu'annisuhu al-arab arab yi dañ koy def arab li e, jigéen féminin mu ne a saahibul muhkam kat nee na lool am na dañ koy féminin wala dañ koy góoral dañ koy jigéenal di ko góoral kon mu ne was siwaaku fi'luka bis siwaak mooy jëf ji nga xam ne moom ngay def di soccu ba moo tax mu ne wuyu xaalu dañu naan saaka fama yasuukuhu sawka waaw fa in qulta istaaka lam yudhakkar lam lam yadhkur lam yudhkaril fam mu ne dañuy wax saaka mooy jonju na ay bëñam yasuuku mooy saaka mooy féminin mooy mooy bu weesu bi yasuuku mu ngi bomb muy présent continu sawkan ak bomb ak jonju léegi nag mu ne boo ne istaaka nag istaaka boobu soxlawul ngay génn génn gémmiñ waaye saaka famahu loolu ma mais istaaka loolu boo ko waxee jarul ngay tudd li nga xamante ne mooy euh, gémmiñ waaw kon loolu euh, euh, euh, mooy li jëm ci wàllu ak siwaak loolu la al imaam daal di wax daal di ciy teg daal di ciy teg moom al imaam al xaafizu nawawi rahimahullah al imaamu Nawawi mu teg ci mu ne thumma qiila inna siwaak maxuudun min saaka idaa dalak mu ne ginnaaw gi nee nañu ne li nga xamante ne mooy siwaak mooy saaka buñ na nee saaka verbe boobee mu ngi ak siwaak mu ñu ngi ko jële ci verbe bi nga xam ne mooy saaka bu nit ki jonjee mu ne wa qiila min mu ngi jóge ci jaatil ibilu tusaawiku ay tatamaayal mu ne am nañu ne mu ngi jóge ci buñ naan jigéen kii géléem yi ngi ñëw bu ñuy ñëw noonu ñuy doxe nga gis seen boos yi di yëngatu gauche ak droite mu ne comme kii jojju di soccu noonu lay def day commencer di def nii ngi gis muy jëngal comme ni géléem yi di def di daabu di jaayu noonu waaw mu ne wa huwa fil loolu mooy ci wàllu li nga xam ne mooy Euh, étymologie euh, kii nu mu tudd langue bi mu ne wa fil istilaahi al ulama bu ne nag moom la ñuy wax te euh, ne lii daa am li nga xam ne lughatan wa shar'an ci wàllu sharia bu ñu ko utiliser mooy lan mu ne wa huwa fi istilaahi al ulama isticmaalu 'uudin aw nahwihi fil asnaan li tadhhaba as-sufra wa ghayruha anha wallahu a'lam mu ne kanta bu dee ci fiqh lañ koy wax ci boroom xam-xam yi moom bu ñu waxee ak siwaaku walla saaka wala istaaka loolu liñ ci jublu mooy jëfandikoo gi ngay jëfandikoo li nga xam ne mooy soccu ab bantub soccu bi wala lu mel ni noom nga xam ne da koy def ci bëñ yi nga koy teg di ko ci jot ñu ngir mu de yóbbu bu dee mboq mboq ci nekk wala tilim tilim wala takk takk di ko setal wala yu mel noonu wallahu aalam waaw te moom la euh, kii bu euh, euh, Seydina Ali ibn Abi Talib doon wax en tout cas luñ koy askane la la kene doon na ko wax benn bés bi nga xam ne daa gisoon as-sayyidatu Fatima bint rasulillah alayhima afdalu salatu wassalam muy soccu ba signe wi di nàcc mu ne ko xazayt xaziti ya xazit xazayta yaa uud al araaki bi sagriha waaw ama xifta yaa uud al araaki araaka law kunta min ahli alqitaali qataltuk maa faaza minni yaa siwaaku siwaaka <laughs> waaw <laughs> waaw mu gis soxna si di socc ba socc bi am lu mu nàccal ci tuñ bi mu ne ko yow de ji yow socc yow buntub socc bi yow yaa def nii sama siiñu soxna si <laughs> yow xanaa ragaloo ne man nii di ali maa ngi lay gis amaa xifta ndax yow ragaloo yaa uudal araaki yow bantub socc bi que ne man araaka maa lay gis wallahi law kunta min ahlil qitaali cëy boo bokkoon ci ñi nga xamante ne nii war nañoo mën a xareek ñoom konoon te kon qataltu ko daal dinaa lay terrasser waaw <laughs> xare naag yow ba terrasser la te nga yëg ne yow bantu soccu bi maa faasa min kenn muccul ci man rëccul ci man yaa uudal yaa siwaaku yow bantu soccu bi siwaaka ku dul yow <laughs> nga ni lii yow rekk ko ñemee def di rëcc <laughs> bu doon keneen ku ñu war a xareel ba léegi terrassé naa ko man Ali <laughs> radiyallahu anhu waaw loolu façon neexal la voilà waaw <laughs> façon neexal sëy la mais sëy yoo xam ne benn benn benn kaf amu ci quoi ay ñàngal kese ci kaw suuf yooyu ay affaire font la quoi <laughs> après nag ñu ne waa waa Roméo ak Juliette ñoom ñoom ñoo yor affaire bi ñoo xam lu romantique yéen a xamul dara ci seen diine bu ngeen neexee bu ngeen jàngul defu ngeen dara jàpp nañ ne ab jullit bu correct woom daa war a nekk koo xam ne ab jullit bu kii daa war a ñàngal fu ñu ko gis sax xaw a ndaw kii yi yooyu yëfi caaxaan la <laughs> waaw du yàgg na yoo gis riyaat bi ba léegi waaw saa saa muy ñëw di fawat Aba Umayr naan ko yaa aba umayr maada fa'ala nughayr waa aba umayr <laughs> waa si picc mi comme ñun ni ñuy def rek yàgg nañ ko dugg dugg ci kër muyu ñëpp bàyyi gone yi moom mel nay xeer quoi ay waay romb di wax ak man ñi nuyu man ñi bàyyi gone yi ñene saa sam ñëpp la doon nuyu nuyu ñëpp daal di ñëw ba ci abu umayr sëgg ba ba ba ak moom même tay <laughs> muy kii frère Seydina Anas la woon waaw boo xam ne bu ndawee la woon majeurul woon xale la bu ndaw la woon mu gis ko bi mu duggee ci kër yi gis mu triste nekk fële yeneen saa saa ñëw ci moom ne ko waaye Aba Umayr yow bàyyi Umayr waaw waxoon naa ci la ñuy xam ne Aba loolu wala abu wala yooyu wala umm loolu kenn nekkul ne waajil foo mu jur doom non gone goog daan matoon naa ma moom sept ans bay jur doom <laughs> naan ko waa sa picc mu ndaw mi nga doon foowe nu mu def ndax dañ ne ko ah piccam mi de moo faatu moo tax mu triste ne nekk fee <laughs> saa saa ñëw di ko defal waaw ak yooyu daa nekkoon yoo xam ne ak tamit yeneen ak yeneen yoo xam ne da doon am ci couple yi euh, euh, mook Sayyidatu Aisha dañ doon def course waaw di rawante benn bi mu gañe Sayyidatu Aisha radiyallahu anha bàyyi ba yeneen saa salaam xam ne nekk na ginnaa nekk mag mu daal di koy euh, propose benn course ñu ñu daw Sayyidatu Aisha raw ko ah, bii mooy ba nga ma booba waaw bii moo fayyu boo bële <laughs> waaw ñun fii mu ne sawaay lan ngay yow xalaat nga gaay naa naa fii ñoo fi royukaay yi xalaat nga ci ñoom yooyu ba pare ñu jàpp ne loolu mooy diine dara lu dul diine dañoo fekk ne loolu du ñuy royukaay kese matuñu <laughs> loolu kese la <laughs> moo tax fii mu nekk ñenn ñi sax euh, même bu xewoon ci seenu sëriñ pour ñoom lool di ko nettali ci boppam day xaw a wàññi loolu day wane ne en du dara day wone ne kooku du du royukaay bi loolu kese bu ci am benn xam nga lu muy wane mooy sa sëriñ boobu du royukaay mat bi loolu kese la <laughs> waaw loolu képp la waaw jàpp na lii nay ñàngal waaw xam nga ne lii sëy Seydina Ali radiyallahu anhu doon wax nekk na loo xam ne lu rafet la te lu baax la ci ñoo xamante ne ab sëy lay <laughs> waaw waaw <laughs> mu ngi noonu beneen bi zafirta ya aud al araki bi sagriha ama xifta ya aud al araki araka law kunta min ahli al qital qataltuk ma faaza minha ya siwaako siwaaka ah <laughs> Allahu akbar lu ñuy nettali la nag waaw mu ngi noonee wallahu taala a'lam bi sihhatiha am la kon loolu mooy uudul arak mooy moo ci gën a siiw ci li ñu doon utiliser jamono yooyu yonent bi alayhi salaam moom la doon utiliser te moom la dinañ ko gis ci ana yan ci façon socc yi moo gën utilise ngir mën a def loolee kon loolu naa nekk loo xamante ne nii lu ama am eh, eh, eh, solo la kon côté kanta li jëm ci atte yi waaw mais léegi lan mooy atte yi soccu ah non mais soccu moom farata la wala sunna la ah moom farata la wala sunna la wala lu mu doon Hmm? loolu insha allah dinañ ci ñëw ci biir xadiis yi eh? loolu war nañ ci ñëw ci biir xadiis yi est eh, mooy li nga xamante ne daa nekk farata walla du farata voilà léegi kon eh, al imam lii la indi al Buxaari rahimahu al Buxaari al imaamu euh, mus euh, kii euh, an-Nawawi te lool tamit la wax ci al minhaj sharh sahih muslim ibn al hajjaj al qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhima ci wàllu woowee léegi nag mu am leneen lu wax muy fadlu baabu fadli siwaaki bunt bii di ci wax ngëneelu soccu léegi mu teg ci waxisaal yi alxisla alxislatu mooy loo xamante ne lu baax ak yi nga xamante ne mooy tukkee ci yiw mais alfitra waaw mooy yi nga xam ne ñooy fitra léegi loolu euh, mooy la mooy lan loolu mooy lan ñu ne la premièrement euh, la xisaal day jóge ci xasla dañuy wax la dañuy wax la mooy li nga xam ne ay xuluq la yi nga xamante ne ay jikko yoo xam ne moom la nit ki di jikkowoo ay ngëneel waaw yoo xamante ne moom lay jikko mais mën na nekk nag la xas la goog mooy pluriel bi mooy xisaal mën na nekk lu baax mën na nekk lu baaxul moo tax xisaalul munaafiqi wala xisaalul nifaaqi loolu day am mooy li nga xamante ne nii euh, mooy euh, jikkoy naafiq yi nga xamante ne nii léegi fii nag fitra yi muy wax loolee ana lan mooy fitra dëgg-dëgg ana lan mooy fitra fitra nag da xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, ñoom dañ ci wute exactement fitre lu muy tekki waaw ana fitra la lay tekki parce que euh, foog naa euh, wala du fii wala du fii non waxuñu ko woon fii foog naa lan la fitray tekki parce que loolu euh, dañ cee wute ñoom am na ñoo xamante ni dañ ko tekkee li nga xam xam nga fitra moom la ci moo jóge ci lu boroom bi doon wax naan fitratallahi allati fatara an-naasa alayha waaw ne fitratallah mooy fitra gi nga xam ne moom la borom bi allati bi nga xam ne fatara alayha moom la boroom bi mooñu doomu aadama yi daal di leen koy teg daal di leen binde noo nee sauf que dafa am ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ koo tekkee ne mooy li nga xamante ne mooy l'islam waaw mooy l'islam mais fitra mooy l'islam waaw parce que yonent bale sar sam dane kullu mawludin yuladu ala al fitra ndax képp koo xamante ne mooy dafa juddu day juddu nekk ci fitra ci kaw fitra euh, loolu moo al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne waal asaxu kene anna kulla mawludin yuladu mutahayyi'an lil islam moom waxam xaw na brosé xaw na wutee kene ñi ko tekkee islam moom dane kullu mawludin yuladu ala al-fitra loolu li muy tekki mooy li gën a dëgër ci maanaawam mooy képp ku juddu ku nekk da ngay juddu borom bi préparé na la defal na la ay prérequis ngir nga nangu l'islam ngir nga dugg ci wommatu waaw moo tax fa man kaana abawaahu aw ahaduhuma musliman istamarra ala al-islam fi ahkaami al-aaxira wa ad-dunya wa in kaana abawaahu kaafirayn jara alayhima hukmuhuma fi ahkaami ad-dunya mu ne looloo tax képp koo xamante ne dafa juddu ay kenn ci waajuram yi wala ñoom ñaar ñëpp ñu nekk ay jullit day wëy ci attey àllaxiraat àddina ñu koy wëyal attey li ñuy wa wëyal ci waay jullit ñi waaye bu dee ay ñaari waajuram dañoo nekk ay yéefér nag day daw ci seen kaw atte yi nga xamante ne ñooy atte yooyu ci àddina kon boo seetloo am nañu ne fitra eh, mooy li nga xamante ne nii mooy eh, eh, eh, l'islam waaw am ñu ne bon mooy day mooy day pré mooy préparer nañu ko ngir mu nangu l'islam waaw moo tax al imaam al hafiz ibn hajar di toxal jëli ci ak tuy bi mu ne liñ ci jublu mooy tamakkunu an-nas min al-hadi fi asli al-jibilla wa at-tahayyu' li qabul ad-din falaw tara falaw turika al-mar'u 'alayha lastamarra 'ala luzumiha wa lam yufariqha ila ghayriha mu ne moom liñ ci jublu mooy boo gisee wax ji moom imaamu Nawawi yu niroo rahmatullah alayhima mooy nit ñi jàppandal gu ñu leen jàppandal ci njub gi ci cosaanu li nga xamante ne noonu la leen borom bi bindee ak pare ngir nangu li nga xam ne mooy diine gëm seen borom buñ leen bàyyi woon noonu ci lañuy sax waaw te du ko dindi te du ci deñ waaw ndax li na husna diini Hmm? li anna husna hadha diin sabitun fi nufus ndax li taaru ci diine ji dafa sax ci bakkan yi waaye nag li koy dindi di ko ci teggi par benn denn mooy al afa min afatil bashariyya kat taqlid mooy yi nga xam ne rëngi-rëngi la ay problème lañ yoo xam ne ci koju nit la comme di copier ak tamit mooy ñi nga xam dañ lay yar moo tax mu ne fa abawaahu yuhawwidaanihi aw yumajjisaanihi mooy parents yi ñoom ñooy ñëw daal di soppi fitra boo gële nga xam ne pare woon nañ ngir jaamu seen borom ñoom nag sous forme de l'éducation lañ koy tuddee <laughs> waaw waaw <laughs> waaw moom dañ naan on éduque nos enfants suñu principes nos valeurs alors que loolu mooy burul l'islam mooy yàq dox waaw loolu moom c'est la non éducation la ñu tuddee éducation wal iyaazu billah waaw kon al fitra mooy li nga xamante ne des yi ngay nit ki li ñuy meloloo yi nga xam ne borom bi noonu la ko boroom bi bind bi ñuy juddu nga xamante ne eh, eh, eh, noon la ko borom bi mooñe kon nag mu ngi noonee waaw moo tax al imaam al abadi mu ne loolu mooy alal jibillati al qaabila li diini al haqq mooy borom bi dalay yen kullu mawludun yuladu ala al fitra ci kaw li nga xamante ne mooy euh, euh, ni mu le mooñe da ngay pare ngir nangu diinay dëgg ci kon loolu boo seetloo mu ngi noonee lii mooy li gën a dëgër que ne euh, du mbir mii la mais parce que dafa ñëw ci riwaay boo xam ne al imam muslim moo ko indi mu ne wa in bim naan yu abawaahu yu yu majjisaanihi aw yu hawwidaanihi aw yu nasiraanihi yi waaw dafa am riwaay boo xam ne da ne aw wa in wa in kaana muslimayni fa muslim bu dee ne ñoom nag ay jullit lañ mu nekk jullit kon mooy eh, eh, ci kaw noonu eh, day wone na mbir mi ñoom imaam Ibnul Qayyim nag rahmatullahi moom dafa dëgëral que ne mbir mi mooy diine ci Zaadul Ma'aad mu ko fay leeral di dëgëral que ne mbir mi mooy diine waaw loolu fiqa ça veut dire diine quoi voilà mooy diine l'islam voilà mooy l'islam ji waaw mais amaana mu nekk loo xam ne prédisposition la bu borom bi def euh, euh, euh, ci li nga xamante ne mooy ci képp koo xam ne bind na la waaye nag parce que yonent bi saa saa nee na bi nee man damaa bind doomu aadama yi ñu nekk ñoo xam ne dañoo sell xunafa waaw sell daal di mën a jublu pare ci jublu ci man waaye nag saytaane yee ñëw daal di leen këf daal di leen dévier waaw ñoo leen euh, dévier ci seenu yoon wa nga xamante ne euh, noonu la leen boroom bi tabaraka wa daal di wante waaw kon nag ci kaw noonu loolu euh, moo tax mooy dañoo pare daal insha allah xamaa ne loolu mooy li gën a dëgër ñu nekk ñoo xamante ne nii dañoo pare ngir jaamu seen borom muy xadiis bi nga xam ne al imaamu muslim rahmatullahi alayhi moom moo ko solo bon xadis bu gudd la jarul nekk di ko tudd parce que daa gudd lool xadis la bu gudd gudd gudd moom ak sëriñam al imaamu Ahmad ñoo ko solo muy xadis sayna Iyaad ibn Himaar al-Mujaashi'i radiyallahu anhu al-Basri radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam da leen a wax benn bés ci xutbaam waaw bu mu ne euh, te hadis bi euh, foog naa tuddoon nañ ko ci riyaad bi dama wóorutul nag am na fu ñu ko tudde woon waaw mooy bi mu naan borom bi dafa wax ne alaa inna rabbi sa borom yéegu ngeen ma yëgal leen sa borom de moo ma digal an uallimakum ma xamal leen maa jahiltum mimma allamani yawmi hada li nga xam ne ngeen koo réere euh, te bokk ci ma xamal tey mu ne kullu maalin naxaltuhu abdan xalaal lépp loo xam ne lu ma jox la man borom bi sama jaam defal ko ko xéewale ko loolu dagan na ko mën na ko utiliser mën na koo euh, daal di jël euh, euh, taaf daga dagan na ci moom mu ne wa inni xalaqtu ibadi xunafa kullahum man nag maa bind sama jaam yi xunafa ñu nekk ñu set wëllif lépp jublu seen borom tabaraka wa taala set ci ay bàkkaar waaye wëllif lépp jublu ci seen borom waaye nag bi ma leen defee de wa innahum atathum ash-shayatin fajtalathum an diinihim waaye nag shaytatin yi muy iblis ak mbokkam wal iyaazu billah ñoo ñëw daal di leen woyofloo loolee borom bi daal di màggal ci ñoom muy seen diine waaw ñu ànd ak ñoom ci riir goo gële ci sànkute goo gële daal di leen dévier ci yoonu borom bi tabaraka wa taala léegi nag mu ne euh, léegi euh, wa haramat alayhim ma ahlaltu lahum wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultaana ba pare nee na boo xaraamal leen saytaane yi ñëw xaraamal nit ñi loo xamante ni man maa leen ko daganaloon waaw fii mën ñu naan la bul lekk ñamala parce que yow nii nga sant mooy sa animal totémique ku ko wax saytaane yi la ak seeni mbokk yi nga xam ne ñooy buxaakabakat yeeg tuurkat yeeg ndëppkat yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci koñ yi ak village yi di yàq yàq koo xamante ne moo raw golo ci tool wala yaazu billah ñooñu ngëmu yàlla nit ki la ñuy yàq waaw ñu xaraamal leen loo xam ne man borom bi maa ko daganal waaw waaw ñaata yoon lañ na fiy xaraamal ay mbir yoo xamante ne dara yow borom bi daganal ko gaa yi ñëw xaraamal la ko waaw ba pare nag jàpp ne loolu diine la loolu diine la parce que seen aada loolu lañ doon def ñoom daal lépp lu dëppook seen aada ñu ne mooy l'islam lépp lu wuteek seen aada même bu dee mooy l'islam ñu ne du l'islam kullu hada amalu shayatin waaw saytaane nag daa am ci góor ñi ci nit ñi ci nit ñi ci jinne yi waaye nit ñu jinne yi la surtout ak seen i nga xam ne ñooy seen collaborateur minal jinni wal insi ci nit ñi ak jinne yi waaw waaw ba pare mu amarathum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultaana ñu digal leen ñu bokkaale ak man ci loo xam ne man wàccewu ma ci benn preuve digalu ma leen ko de waaw maa leen digal ñu bokkaale ma déedéet waaye saytaane yee leen ko digal naan leen yàlla baax na waaye foo waxe ñu ne waaye waaw julli waaw dem Makka dem yooyu yëpp baax na julli waaw ñaan ci alquran baax na waaye dëpp yi tuur fii lañ ko fekk manuñu ci manuñu ko ma kii suñu bàyyi looy li ñu suñu maam yi bàyyil waaw te képp ko fi bàyyi nangam ak nangam loolu lépp mooy ay bokkaale la yoo xam ne kenn digalu leen ko lu dul saytaane yi wal iyaadu billah kon fitra googee gis nga borom bi fii la fait que mu ne man maa leen digal maa leen bind sama jaam yi wa inni xalaqtu ibaadi xunafaa kullahum ñu nekk ñu set wecc ñoom ñëpp mooy set wecc ci bépp bàkkaar ak bépp tilim tilim pare ngir euh, ànd nekk koo xamante ne nii dañuy topp borom bi tabaaraka wa taala moo tax borom bi ne woon yonent bi alayhi salaatu salaam ci suuratu Ruum fa aqim wajhaka lid-diini haniifa fitrata allahi allati fatara an-naasa alayha la tabdiila li xalqillah lan moo mu ne zaalika ad-diinul qayyim walaakinna aksara an-naasi laa ya'lamuun mu ne kon fa aqim taxawalal wajhaka sa jëmm sa xar kanam sa jëmm sa lépp li diini waaw lépp loo yëngu na nekk loo xam ne ci soobu wuñ wii mala soo mala tëralal hanifan waaw wëlif lépp di cow jëm ci borom bi te jóge ci moom loolu mooy lan kon yoonu l'islam mu yoon wu leer woowee fitratallah waaw mooy taxaw nekk ci loolee mooy ni borom bi mooñe allati bi nga xam ne moo nit yàlla bi nga xam ne fatara naas alayha ci la tëgg nit ñi ci la leen mooy la tabdila li xalqillah waaw amul luy soppi mbindum yàlla waaw mooy borom bi loolu mu def yoonu l'islam mooy yoonu dëgg loolu amul lu koy soppi waaye kantaa nit ñi wax na la ci xadiisul qudsi biñ gis sànq que ne ñëw nañ fexe leen tëcc leen waaw woyofal leen diine joojee jàpp ne du dara lii xalaati ay nit lañu yàgg la woon seen époque la woon sixième siècle la woon yéen ak yéen ak seen temps dund leen ak seen temps bu leen fi yàq bu ngeen fi newee di def yii ay tu topp yoo xamante ne nii idées yu yàgg yi da di perdre seen dund ah wal iyaazu billah waaw la tabdila li xalqillah zalika diinul qayyim loolu mooy diine mooy soobu win wu jub wi cow jëm ci borom bi jóge ci moom waaye nag malheureusement walakin akthara an-nas la ya'lamun waaye lu ëpp ci nit ñi xamuñu xam-xam bi te li ko waral mooy lim la wax fee fajtalathum ash-shaytan ash-shayatin bokk waaw waaw wa innahum atatuhum ash-shayatin fajtalathum an dinihim voilà ñoo leen dévier ci seen diine woyofal leen ko ñu jàpp ne dootul dara waaw ñenn ñi moom diine liñ ko jàppe mooy euh, kii la aada la rek waaw culture waaye ñii mu may régiral ni may dundeek ni may li ma war a doxal déedéet loolu lépp saytaane yee ko def kon fitratallahi ngoog allati fatara an-nas waaw kon nag mu ngi noonu <laughs> kon nag wallahu taala alam wa xisaalul fitra mooy kon xas la yooyee yi nga xam ne fitra yi ñoom borom bi mooñe doomu aadama yi rawatina ñu gën a ci ñoom di ma euh, yonent yi alayhimu salaatu salaam seen jikko yooyu seen melo yooyu leen borom bi mooñaale ñoo yem loolu la imaam tamit di leeral fii kon fadlu siwaaki buntu di wax ngëneelu soccu wax xisaalil fitra ak yi nga xam ne mooy ngëneel euh, yu mag yooyee nga xam ne moom la def ci wàllu woowee euh, mu mooñe albashariya